ndigal li moo ëpp doole leneen waaw Seyna Abu Dar nee na yonent way saa saam di dem ci lëndëm gi ba gisatuma ko nee ma dégg ab kaddu bu yëkkateku hii fa tuxu wiftu ba ma ragal ne ah mbaa amul lu gaaral yonent way saa saam nee na atiya mu dem bëgg koo dikkal waaw loolu dañ ciy jàng ne taalibe bi liñ doon wax bi ñuy tàmbale mbiru sëriñ bi mbiru boroom xam-xam bi mbiru kilifa gi da war a yitteel waaw ba xool ndax ne est ci lu metti est loolu da ko war a yitteel waaw yittewoo mbiru ñi nga xam ne ñoom la borom bi def muy sa kilifa rawatina ci wàllu diine nga yittewoo ay mbiram doone ah non xam naa mu ngi ci jàmm ko ah ah sëriñ bi non gën naa kii mais bon oh, pas de nouvelle bonne nouvelle wax naa loolu waxi caaxaan la waaw loolu waxi caaxaan la <laughs> pas de nouvelle bonne nouvelle. yow yow jokkal bokkut feeree seetaan te dee leen kii nga ñëw naan pas de nouvelle bonne nouvelle ba mu may la yow nga toog un yoo xam ne koo xamante ne nii dara doo xam ci moom tos yéen daal kon mooy fu ngeen déggantee rek dégg la. wala am naa doom nangam jeex na mu jeex loolu loolu mooy mbokk loolu mbokk la wal iyaazu billaah loolu mbokk la wal iyaazu billaah ñooñu ay étranger lañ ñoo bokk ndaay ak baay mais ay étranger lañ <laughs> loolu kese. bu kenn ki déggee kenn ki ab dëgg am wala li nga xamante ne nii ab jéeya musiba walla ab ku ñuy maye wala yu mel noonu ndax ba bu ko déggee feneen te wi day ñàng ñu ne loolu mooy mbokk loolu la c'est ça le mbokk wallahi laysa hada bi mbokk loolu taxul ñuy waxa kon yonent bi alei salaatu salaam bi mu waxee Seydina Abu Dar toogal loolu dañuy koy yiw kon beneen ginnaaw yittewoo mbiru Serigne ba mu tax mu ne bi ma déggee di bàyyi xel waaw fa mu ne ak yooyu voilà ndax mu ngi ci jàmm est-ce affaire yi mu ngi jaar yoon waaw bu jaarul yoon nga war koo yëwénal boo ko manee nga def ko waaw waaye toorim naan noo ko nekk ak boppama ah voilà maa lay xabal tegkwul ne mooma mooma kan moo la ne moo la moom <laughs> kan moo la ne moo la moom dégg nga fenn yorente bay sasab laaj dégg nga fenn dañ laaj mais yow en tant que yaa war di seetlu yooyee yonente bay sasan doon génn fenn ñëw ñu fekk ñu defaral koy dàllat est-ce que daf ne woon bu may génn defaral leen ma samay dàll waajal leen ma samam njàpp ñoom Sayyidatu Aisha di ko waajal sottoom ak ndoxu njàppam Sayyidna Abu euh, euh, Ibn Abbas waajal ko euh, ndoxu kiiwam loolu ba mu ñaanal ko ñaan gu rëy gi allahumma faqqihu fi diine wa ta ta'wil may ko dégg-dégg gu xóot ci diine te nga xamloo ko li nga xamante ne mooy interpréter ce téere bi ba mooy l'interprète bu mag Alxuraan waaw te yonent way sasam masu ko laaj loolu taalibe bi mooy am yitte xam ne yii maa ñëw def ko waaw gis nga lansaar keroog bi nga xamante ne nii ci la yonent way sasam ñëw dal kër Seydina abu abu euh, Zayd ibn Xaalid ibn Zayd Abu Ayyub radiyallahu anhu dañ doon dañ ko doon yàqal di ko andil waaw dañ ko doon dimbal di ko andil ay mbir ay lekk yu yi ñu a baax Seydina Abu Zar mi kii Abu Ayyub bi mu nekk këram buñ masoon a togg li dina baax day jox yonent baax na moom bu doon ñoon lekk dañuy jox yonent bay saa saa ba mu lekk ba pare ca la des ci la ñuy lekk waaw te pourtant masu leen ko laaj taalibe bi mooy xool yooyu bu koy def soxlawul ñu naan ko ay yow sëriñ mooy taxaw bu baax naan leen aywa indi leen mam nangam du ko wax mais yow yaa war xel waaw loolu nag nit ñu naa la non non te la non nañ ngir jox caaxaankat bi ci yoo xam ne toskore la leen indil parce que mooy tëgg euh, fin décembre 31 décembre ñu dem jënd fa ay billets yoo xamante ni ngir bokk ca caaxaan ja quinze mille euros wala quinze mille francs wala yu mel noonu wala cinq mille wala nàngam ngir dem yàqoo fa joor doom garaawul mais bu dee fii ñu naan ah pourquoi te koo xam ne sax laajul wal iyaazu billah ginnaaw loolu mu am loo xam ne mooy bu dee ne tamit taalibe bi sëriñ bi da koo wax benn ndigal mu daal di koy def Seyna Abu Dar nee yonent ma saa saam dane ma makaanak waaw mooy ilzam makaanak desal fii waaw waaw li riwaaya bee ci gis mu ne mu toog looma foo xam ne qaala waaw fa ajlasani mu <laughs> foo xamante ne nii daanaka euh, ay xeer la ay ab tund suuf ab tund la boo xam ne ay xeer euh, qa'im hawlahu hijaara waaw waaw doone waaye yow sama yére yi sëriñ bi xanaa xoolal li muy may mën a naan ma toog ci suuf si ak sama yére yi waaye dañ ko passé quoi xanaa xamu ko lëndëm ngee tax non yooyu yëpp <laughs> mooy lu ñu leen wax ñu objection ko loo <laughs> leen wax ñu objection di waaye waaw loolu yëpp doo jariñu fa nga ne waaw da ngay sonal sa bopp képp waaw te dama toog waaw ba pare ne ma laa tabra hatta atiq bul buu delulul ma dikkal la voilà beneen jàggat niñ bëggoon a wax mu def ko mooy ne sëriñ bi da laa jox ndigal nee na bi ma dégg yëpp kaddu ah, toxa wëftu de minhu ba ma nara dem waaye nag ma fàttale ko li nga xam ne moom la ma waxoon Allahu akbar waaw mooy ne buñ la joxee digal ne la defal lii wala ñu dëj la ci bërëb wala ne la defal nàngam yow defal loolu daw defal loolu demal nga defi loolu liñ la wax noonu nga dem defi ko waaw waaye bul nekk di daan waaw non pourquoi quoi tax ah lu tax ma ne fii non xamaa ne lii moo taxoon bon c'est bon ah naa dellu yow waxaguñ la jógal wala nee la toogal fii ba fekkaat na naan daa yàgg ah sëy naa bu nee na na waaye est-ce que da nga man j'ai autre chose à faire ak ah, guddi gii en plus wóoru na ah, fii moo bàyyi xoolal bu fi dara fekkee nag te soxna sang may xaar wala nangam ak may xaar wala nangam wala boo am na lu ma doon def waaw non non mais attends man nag ko fi ah. fa labisa anni fa ataala al-labs waaw waaw mu ma toog rek waaw di xaar waaw loolu yëpp tarbiya la boo xam ne ku manul yow yii nii yii nii boo ko manul moom bul jaar fen moom yow doo dem fen na la leer waaw te tamit ba mu déggee loolu le loo xam ne andil na ko tiit ndax toppatoo gu muy toppatoo mburu yonent bay saa salaam nee ma dem bay dem waaye nag ndigal lee fi ne waaw mooy di jiital ndigal ci kaw loo xamante ne nii du ndigal waaw waaw ba mu des bu dee ne teggin daa taxaw bu dee teggin lii doona ah yaa teggin ni mooy naa dem fekk ko fa déedéet li tax mu ne la toogal fii ba pare ne la waa laa tabrah bul deñ hatta atiyak ba ni ma lay dikkale waaw kon loolu mooy xam na li muy def waaw <laughs> waaw xam nga nag di interpréter non c'est que bon wam ma naan lii lii wa taxoon waaw <laughs> xam nga loolu moo daloon montagne bii mu jàkkaarlu Uhud xarib Uhud <laughs> wa alayhi salaam la waxoon rumaat yi ña nga xam ne ñoom la ajoon ca kaw ngir waa ngir ñu aar leen seen gannaaw tey fet di flèche di rafal waa Quraysh ba duñ jege neewoon na leen ilzamu makanakum sax leen ci fii ma leen teg laata xare bi laa tabraxu bu leen fi jóge même mu ngeen gisoon picc yi ñu rey ñu picc yi ñëw di lekk suñu suuf sax bu leen fi jóge ilzamu makanakum waaw isbutu laa tabraxu lu ne wax na leen ko keroog waaye qadarullahi qad sabaq waaw dogalu yàlla bu jiitu woon kene gaa yi dinañu wàcc en tout cas la ëppoon ci ñoom waaw pourtant neewuñ ne dañu ne bon yonent bi alayhi salaam bi leen Seydina euh, Abdullah ibn Jubayr seen njiit bi ah xanaa fàttale ko ween ne dañuy wàcc ndax ga ku faaru Quraysh yaa ngi di daw ba ñuy ba suñu gaa ñu ngi dajale màng mi mu ne leen ah déet xanaa xamu ngeen li yonent da a fàttali yonent bi alayhi salaatu waxoon waaw nee woon na leen bu leen wàcc de ñu ne ko non yooyu interprète bon yooyu da dee rek pour xare bi bu amoon mais xare bi jeex na mu ngi kii nañ wàcc dem dajale comme ñëpp nañ wàccee Seydina Xaalid ibn Walid <laughs> bokkoon ci yéebéru Quraysh yi temps yooyu <laughs> nekkoon ci façon yi di ak ay benn garnison di xaar ba mu xoolee gis gaa yi wàcc mu ne gañee guñu wii wi faagaagal ña fa nekk ba mbir mi deme ni ñu xam ne ghazwat Uhud ni mu mujje waaw loolu mooy ndigal buñ la nee desal fii bu fi bu bul bouger Seydina Abu Dar loolu la doxale même bu dee dégg na loo xamante ne nii ah tax na mu tiit ah baa yonent bay sa mbaa ku ko bëggal lu ñaaw nekkul ne moo moo ko dogaale waaye mu nee na ma fàttale ko dem naa bay dem ne ma fàttale ko waaw ah lam ma waxoon ma toog doxe ndigal Allahu akbar kon nag loolu nañ ciy bàyyi xel de amul naan non c'est non non nee nañ la desal fii bu fi jógee desal bu fi jógee waaw nee na rek nee na bi yonent bay saam jékki mu ñëw voilà jékki mu ñëw après loolu dañuy xame ne dañ ciy jàng mooy du lu ñu sit ki dem ci lëndëm moom kese quoi ngir aajo waaw di dox ci lëndëm moom kese ngir aajo loolu kenn ko sibul waaw léegi nag nee ci riwaaye bale bi muy ñëw nee na maa dégg mu naan wa huwa muqbil wa wa in saraka wa in zana même bu dee ne sàcc na même bu dee ne euh, njaaloo na <laughs> nee na yeneen tubaay bi mu ñëwee hmm? ma ne ko mais man di dégg naa kàddu boo xam ne daf ma tiitaloon de ah ma fàttale ko wax ko lim kii woon mooy yawit baax na sëriñ bi liñ ciy jànge fi mu la ne woon nekk fa lépp lu fa xew ginnaaw bu ñëwee nga wax ko ko waaw wal ne ah sëriñ bi moom xam na lépp moom moom déedéet <laughs> yàllaa xam ne <laughs> sinon yeneen tubaab saa saa ci guddi bi doon loon tourné na ko kii kan la mu ne ko man laa Abu Dharr <laughs> voilà mooy nga ñëw wax ko nee na ma wax ko li xewoon bi mu demee la ma déggoon ak li ma tiitee yëpp ma wax ko ko bu loolu loolu war a lu war def la yonent waaye saa saa am na ne ko ku la wax loolu waroo ko wax déedéet mooy nga defal ko compte rendu ah bi nga demee di lii ak lii de xew na lii ak lii voilà mu xam ne yow ci lii yaa ngi woon ci lii loolu it lu am am solo la waaye nag ma dégg benn kàddu ba ni ma tiite woon ah hein waaw ci riwaay bee nee ma bi ma déggee nag muy wax loolu naan wa in sana weñ saraf bi mu agsee ma toog toog toog muñ muñ muñ mënu nga ci bi nekk Riyadus Salihin bi tam nekk ci saxiixay ni ñaari nee na dane ma dégg nga ko loolu kon ma ne ko waaw loo koy boole mooy daa dégg wax ji muy wax ak naan wa in saraf ak kaddu ba mu njëkkoon a dégg mu ne ko mais mu ne ko waaw dégg naa ko fële mu gën a mu mu mu mu nettali fa leeral fa lum leeralul ci diñ euh, am ci riyaat bi ne ko mais yonent bay saat mooy mu toog toog mooy <coughs> manuwaa muñ mbir mi ma laaj ko mooy taalibe bi it bu amee laaj boo xam ne mu ngi koy taroo di mu ngi nekk ci moom mu ngi war a laaj sëriñ bi li gën mooy na fexe laaj ko ko surtout bu dee du laaj boo xamante ne du laajul ñàkk teggin du laaju leneen mais ngir xam la waaye ngir leer waaw moom mu ne ma toog mu ñu mu man daal ma muñ lam asbir fa qultu ma ne ko nag yaa nabiyallah ja'alani allahu fidaak waaw loolu waxoon nañ ci wàllu jot eh, <laughs> loolu loolu waxoon nañ ci ci hadith yi la génn ndax nit man nga ne jënd naa la sama baay yu mel noonu <laughs> même Imam An-Nawawi mais même bu dee ne sax kañ koy def yéeféer la ndax Seydina Omar tam naan jënd naa la sama baay baayam moom mooy Xattaab <laughs> ci hadith Seydina Abu Hurayra boobu mu noon bi ko Seydina Omar dóoree bi <laughs> mu koy bëggal yor dàll yonent bi alayhi salaatu salaam nee na rek ah kon ma laaj ko ne ko ah mu yonent bi alayhi salaatu salaam nga doon waxal foofu ci ginnaaw fële fële fële ah te dégguma kenn di la di la tontu waaw lool ngay dégg ne ko loolu la ko wax mu ne ko da dégg mu ne ko waaw mu ne ko zaaka Jibriilu waaw sëriñ bi bu dee taalibe yi dañ ciy jànge dalaa laaj loo xamante ne nii xamal ko ko baax na xam nga ne bëgg na koo xam te xamal ko ko yiiw loolu yi xamal ko war ak bu mu nekk tamit di di di di di jafe-jafeñ loom di jafe-jafeñ loom di di non mu ne ko zaaka jib diglo mu ne waaw mu ne ko Jibril aradali fii jaanibil xarra lu ñu nett may sa sa bi te simplicité bi neewul yow yaa mën a laaj yow lu ñuy sama yoon ah lu ñuy sa yoon <laughs> déedéet waaw mu ne moo ma ñëw ba pare mu wax ko lan la ko Seydina Jibril wax alayhi salaatu wassalaam mu ne ma man maata képp ku gànn àddina ci sa ñoñ loolu moom taxawoon nañ ci waaw ci buntu raja taxaw duñ ci taxawaat ah te bokkaalewul da yàlla kenn day dugg àjjana waaw loolu moom moom moom moom hadith yii moom fay moom côté bii moom euh, jegal ma rek waaye moom duma ci ñëwaat waaw <laughs> waaw léegi nan nga koy déggee ñay dem safara pourtant yonent way saa sam xamal nañu ne am na jullit ñoo xamante ne dañuy dem safara ba dañ leen di génne sax safara dugal leen àjjana ma ne loolu yëpp waxoon nañ ko jarul ñu ciy tax mu ne wa in zana wa in saraq yeneen tuwaay saasaam ci boppam Seydina Jibril ba mu ko waxee li ñu wax ne moom la imaam An-Nawawi wax ne imaam naa yeneen tuwaay saasaam da doon laaj ngir dina leerlu affaire bi Seydina Abu Zar nag mbir mi da koo jaaxal moom moom jaaxal tax mu ne wa in zara wa in gravité wu jaaloo quand même ak sàcc te ne bokk na ci bàkkaar yi ñu ne rëy ci kabaa'ir yi parce que li tax yeneen tuwaay saasaam ci boppam laaj Seydina Jibril ne ko ah ku wax ci sama xeet ah, ku génn ci àddina te bokkaalewul yàlla day dugg àjjana même bu dee dafa euh, njaaloo dafa sàcc li tax yonent bay sa sam laaj ko Seydina Jibril alayhi salaam mu ne ko waaw mu laajaat ko ba ñetti yoon loolu day wane ne kanam yooyu bàkkaar yu ñaaw la yu garaw la ci kabaa'ir yi la bokk mooy njaaloolu salte loolu Allahu akbar nga xam ne kooku mooy ki nga xam ne daa su fi muy gën a mooy koo xamante ne borom bi da koo may lu dagal mu bàyyi ko fi dem ci njaaloo naan damaa am concubine damaa am kii bopp benn benn maîtresse wal iyaazu billah koo xam ne moom laa ko ciy nekkal waaw ci loo xam ne ci lu xaraam naan deuxième deuxième kërëb deuxième liiwak deuxième nàngam te dagalu ko de dakkantewul waaw waaw polygamie moom baaxul waaye moom bon garaawul mais Euh, am coro boo xam ne bu lay nga koy toppatoo ma toppatoo te am nga soxna loolu dara newu ci wal iyaazu billah wal iyaazu billah ku nekk xam ko fa am bi am benn koo xamante ne nii eh, eh, eh, Allahu akbar ñi loolu mooy li baax boo kantaan ak takk moom lu ëpp benn soxna moom non non loolu c'est normal alors que am maîtresse grawul bu dee ne man góor laa bu dee jigéen ñi mu am benn amaa koo xamante ne góor gu koy toppatoo góor léeg-léeg ñu ñi nga xam ne amuñu ci tubaab yi góor yi xam ne ñoom xam nañ ne seen jabar am na amaa ñoom it xam na ne am nañ ay maîtresse walla iyaazu ñu ne nag léegi yéen waa àdduna bi jël leen ci ñun ñun ñu kati kay na leen droy quoi li yàlla daganal ñu ne mukku ah masna wa sulaasa wa rubaay lan mukku waahida rek waaye nag la ko xaraamal muy njaaloo ñu ne lool nag garaawul maadaama daal bon c'est discret voilà wal iyaadu billah wal te yow nga xamal ko sa bopp ne yaa ngi njaaloo ah voilà on demee bon li bon xam nga suñu séminaire bi quoi voilà non on a un séminaire à Saly quoi waaw si toog rek <laughs> xamul li xew <laughs> waaw waaw salaamaaleykum waaw ana alaaji alaaji de daa am séminaire waaw weekend bi fa lay nekk xam naa kii mardi lañ war a pare ndekete yoo oh, <laughs> séminaire u njaaloo la nekke de <laughs> mu nga ca hôtel yu bakkane wala sax daa demul benn hôtel waaw ma ne coroom mu utal fenn kii di ko ci nekkalanteeg moom fa la ne walla iyaazu billaah ñoo yées <laughs> ñoom ñoo yees allahu akbar kon loolu lu jara bàyyi xel la kon mooy day wane gravité wu njaaloo ak sàcc kawam ak sàcc waaw sàcc wa in saraq loolu lay wane ne kam ak sariqa quand même garaaw na mooy ak toje waaw ak sàcc waaw mooy sàcc waa ji du tourner caisse kooku sàccut <laughs> yow xanaa déggoo woon les mooy lan sàcc pour ñu ne diw lii la loolu daa am ay ay critères waaw ñun nag wolof yi dañoo tàmm di wax yoo xamante ne te du wolof yi kese peuple yu bari xeet yu bari doon la dañuy wax yoo xamante ne xamatuñ sax lu muy tekki waaw sàcc il faut balañ ne diw daa sàcc la muy sàcc mooy mu nekk loo xam ne dañ koo aar waaw dañ koo aar loo xamante ne moom moo ko yor kooku ak ko mënuñ li mu def xalal yoo xam ne moom moo ko yor trésor yi la mu jël ko wala moo yor budget bi daal di naaw moom wala lekk ko wala am ñi gën a yées naan loolu matuma sax ci euh, nu mu tudd <coughs> ne nitu di ñëw ba pare naan moo man moom loolu di ko bàkkoo boo ba pare gaa yi nga xam ne rek ñoom ñoo la gëm ñoo la topp boole ko ci say palmarès waaw man bërëb sàngam bañ ma fa ciiwee lañ ma doon jox lépp laa lekk parce que loolu matuma sax dikk te loolu dañ la yoon biir jëw fonctionnement fañ la jox nga war koo taxawal réew bi ñu jox la ko nga nga taxaw bi bi bàkku ne maa lekk xaalis bi waaw ba pare naan loolu sax de toute façon damaa matul woon ndékki ba pare gars yi naan la ëskay walla iyaazu billaah ñooñ ay nit lañ nga yaakaar ñooñ ay nit lañu parce ko mooy diw mooy doomu diw quoi te moom sëriñ la nee nañ c'est loolu moo tax lépp lu def baax na kan moo la ko wax kaddaab waaw <laughs> walla iyaazu billaah loolu baraw na <laughs> kon sàcc looy loolu kooku même bu dee lim def garaaw na moom lañ dénkoon alal ji bu réer ak moom mooy moom moom moom luubal ko kooku mënuñ ne waa ji dafa sàcc mais def kenn waxu ah ah léegi kon mooy garaawul nañ ko bàyyi léegi dem non kooku non seulement bu doon réew bu charia moom juge bi mooy xool en tout cas kenn du dagg loxo parce que lim def du sàcc parce que moo yor affaire bi amul moom loolu moo ma yor naan xirs il faut mu am ci bala ma sàcc dara moo tax bu boo xamante ne nii. yow loo bàyyi ci mbedd mi yaa ko saraxe nga jël sam xar bàyyi ko ci mbedd mi am ku ñëw sàcc jël ko yóbbu loolu ci wolof dañ naan waa ji daal sàccum xaram mais ci sharia loolu lii tax ñuy dagg loxo du loolu parce dañ naan la yow ñu mbedd mi nga bàyyi moo xam ñu ne waaw ñu ne mais yow yaa ko saraxe mais sauf que yaa ko saraxe bi buñ tekkiwul ne ah waa kon demal sa gannaaw ba nag encore yee yow buñ ko jàppee xar mi liñ ko delloo si benn juge bi mooy xool après tanzir day dugg mooy xool lépp loo xam ne gis na ne lii moo approprié ngir lu mel lu bon lii mu def nga xam ne amul pen juge day xool amul daan bu ci yàlla teg ah parce que waa ji denculoo mbir mi moo ko def ci mbedd mi teg ko ci mbedd mi waa ji ñëw jël daw jël ko yóbbu voilà de léegi mooy xool lépp loo xam ne gis na ne bu gisee ne kii non seulement dañ koy fayloo ba pare tanzir ko nan lañ koy tanzir ne ko di nga cent mille euros waaw wala dix mille wala cent mille francs CFA diñ ko joxe waaw mu nekk tanzir boo xam ne wala mu ne dañ koy tëjaale kaso juge bi Abdullah loolu gisoo waxoon nañ affaire tanzir loolu juge bi xool moo tax waa ji nga xam ne daa détourné alal waaw milliards jaam yi mu ne ko tël to ba pare euh, def ko ci ay ay turu doomam ak ay yu mel noonu ay prête noom ak yooyu ay yeneen entreprise ak feneen def ko feneen ñu jàpp ko mu leer laa wax de waxuma ay rumeur yi nga xam ne ñun Sénégal noonu lañ nekk waaw tëb naan diw daa sàcc daa nangam daa nangam te teguñu ko fenn koo wax indil preuve kay jib lay indil internet la ko jële ku nekk mën a ndikk yi man waxuma lool ña koy saytu mu leer ñu ne lii la te waa mu leer nañ preuve yi leer booba ci réewum sariya kooku ki ko juge bi xool après mu ne ko ah cent yow un milliard de francs CFA la woon non seulement di nga ko rembourser mais di nga ci teg moitié wu milliard wala dama lay tëj ba keroog ngay indi lépp ba mu fees ba pare dem te boo ko delloo doo delloo noonu kese di ci tegaale euh euh dix millions wala yu mel noonu fii bay xool mu nekk lu dissuasif nakaa lan loo xam ne day dissuasif pour képp keneen kuy xalaat détourné ti alalu mbooloo bala mu koo def dina xaat oh diw de ko ci fekk wax na ko wax na ko xat lépp lu dajaloon foog ne amoon na ko ci lépp sax lañ mujj saisiraale voilà loolu ngay def mais kenn du ñëw dagg loxo parce que da sàcc parce que sàccul kon fii dañ fiy xam gravité wu zat wa in zana wa in sarq waaye bëri yeneen wa in sarq <laughs> gravité wu yooyu quand beneen bi mu ne Seydina Jibril tegal ko ci wa in sharibal xamr loolu dañ ciy xame gravité wu naan xamr euh, sàngara quand waaw waaw mooy yii yëpp ay bakkaar yu mag la ne même bu dee def mooy ashabul kaba'ir ci bi lañ nekk nam nam borom bi waxoon naa loolu duñ ci ñëw ndax ñëwoon bu ko soobee mu jéggaleen bu ko soobee mu am fu leen jaaraloo pare mais maa daama way yàlla lañ duñu sax safara waaw kon nag affaire baa ngi noonu kon lii mooy li nga xamante ne eh, moom la hadis bi di wax nii Allahu waaw waaw gis kon bokkaale tamit ñu xamal ni ñun grave waaw man maata min ummatika la yushriku billahi shay'a ndax inna allaha la yaghfiru an yushraka bi képp ku faatu ci sa xeet ta bokkaale wala yàlla dara day dugg àjjana kon mooy moo tax Seyna Seyna Jaabir indi na xadiisam yonent bi saa saa wax ko mais Seyna Ibnu Mas'ud daal di woon ciy tiire même bu dee ne jombul ne moom dégg loolu mais mu ne yonent bi saa saa wax na lii wax na wax man la wax wax waaw ku faatu <laughs> bokkaale wul yàlla day dugg àjjana ma ne nag ku doo day dugg ku bokkaale dara day day dugg a ma ne man nag maa ci yokk ne man maa ci teg leen ku faatu yokkaale wul yàlla dugg na day dugg àjjana te xadiis yi a na xadiis say naa Jaabir boole na ko bañ ci tollee waxoon nañ ko kon nga gis tamit kon shirk quand même ni mu mooy fi ci gën a rëy nga xam ne mooy li nga xam ne borom bi loo def te jéggaluwoo ko sax mën na la ko jéggal mais shirk moom boo ko jéggaluwul ba deewee yow yàqu ba waaw yow yàqu nga yow dañuy xalaf sa tur ci ñuy dugg àjjana wal iyaadu billah moo tax grave c'est tellement grave waaw gis ay apprenti sëriñ nag yu fi nekk parce que seen maama doon diw diw ñuy wax wax yoo xam ne waxi kéefir la waxi bokkaale yàlla yu leer naññ waaw ñu bari ñu xam ñemewuñ leen ñemoo ñuñ cee addu yëy addu parce que diw la loolu nag moom mooy torox taa ngi dëgg te boo suñum réew waaw waaw moo fa xam ay wax yoo xam ne ay waxu shirk dëgg ñoo xamante ne dañ naan ñooy kilifa sa bërëb sàngam di ko wax waxu ba taalibe de kañu ne mooy sëriñ bi di ko wax waaw kenn du wax waaw am na nag ñuy wax waaw la woon yi dinañ wax waaw waaw waaw waaw ñoom Cheikh euh, ki dégg naa ko muy wax euh, yu mel noonu di dénoncer yu mel wax na Cheikh Ibrahima Khalil Lo loolu la <coughs> dafa am yooyu fii waxoon nañ ko fi ah kenn du wéetal nit kenn du wéetal nit wéetal jaam yonent may saa saa ma gën a màgg kenn du ko wéetal waaw kenn du ko wéetal déedéet loolu njuumte la kenn du wax loolu yàlla la wéetal waaw. nit ñi noonu lañuy demee di déraper par ndànk par ba dugg ci ay giraawaale shirk yoo xamante ne nii moo gën a garaaw lépp waaw treize la yonent way sa sam def Makka ngir génn shirk ci xolu jaam yi ak Medina Malika ah, ak dix yooyu lépp waaye rawatina Makka ngir saxal ne laa ilaha illa moo tax képp ku yàlla dénk ay nit wala ñu lay déglu ci waxu diineeg yooyu war ngaa tere attention ba jël ñi nga xamante ne ñoo lay topp nga leen di dugal ci loo xam ne bokkaale la mooy yàlla la waaw ñi ko fi dàq nag mooy ñi nga xam ne ñoo naan dañoo nekk ci yoonu tasawuf wal iyaadu billah ak ñoo sore dëgg-dëgg tasawuf waaw ak ñoo sore moom ak ñoo sore moom ñuy dugal nit ñi ci ay dérapage yoo xamante ni ak kàddu yoo xam ne daxa dafa am sax nit ñu baax ñu ko doon wax ay jamono waxuma comme bi ma wax sànk de wéetal kenn du wéetal ne déedéet yoo xam ne dañ ko doon wax mais ñooy xam nañ lu tax ñu doon wax ñu jël di jël loolu jàppe ko au premier degré tax mu alak leen ñoom ñépp képp ku gëm loolu deewee noonu da ngay al ñu jàpp wax yu mel noonu fas ko mu génn leen ci l'islam wal iyaazu billah wal iyaadu billah moo tax il faut faire gravité wu shirk ba Seydina Jibril wax ko yeneen tubaab saa saam man maata ku faatu ci sa xeet loolu dañ koy xam ne kon kullu nafsin daa'iqatul mawt ñépp ay faatu waaw ñépp waaw te kuy faatu nan lañu mën a defe kooku yàlla walla dara yow faatu na da ñëw sax ne xabroo ma nii quelle ironie yàlla boo xam ne xam nga xabroom da ngay dem moom sax naan dañ koy ñaan mu defal la wala nangam dem di ko siyaare ba pare na moom mooy yàlla yàlla boo xam ne dañ koo gas dugal ko ci suuf wala iyaazu billah ñun xanaa duñu xalaat léegi nag ñu bëgg a rey suñu xel yi bu kenn wax parce que diw la ma ne loolu waxi caaxaan la bañ wax bañ a wax yow boo waxul noppi mais dañuy wax laa wax lu ñu di boole nag dañ koy gat waaw ndax caaxaan yi dafa am ay soldats ah. yonent bay saa saa boobu ñëwee Quraysh lu taxoon mu ne woon Seydina Abu Najih Amru ibn Abasa ne ko mënoo nekk fii bi mu ñëwee tuub naan ko yonent bay saa saa damay des fii ak yow mu ne ko dégg xanaa gisoo sama xaal xaalu nit ñi ndax lil kufri junuun gis nga shirk ak yooyu dañu am seeni soldats waaw yi ñuy gis nag mooy ñi nga xam ne ci biir l'islam lañuy nekk nee nañu di ci mbubbawoo di ko wax ñoo xam ne kat di di ci seen yooyu ñoo xam ne jàpp nañ ne ñu ngi ci dara nekk nekkuñ mooy la Sayyidina Amru ibn Abasa waxoon te man leeroon na ma ne nit ñi nekkuñ ci tus lay su ala shay wa hum ya'buduna al-awthan man zaata naa ne ci jaahiliya gaa ndax ñu ngi doon li nga xam ne mooy xërëm yi waaw ñu leen di manipuler te teguñ leen ci zéro teguñ leen ci dara waaw def leen nag ñi nga xam ne ñooy seeni ngànnaay yi ñuy faagaagale képp koo xam ne seen caaxaan yi nekk tànganaam ko bi ngir géey gis ko ñu ne bu mu wax bu ko fiy taal nañ ko bantal nañu ko alal da ngeen a moom bakkanu nit ñi yéen a leen bindoo ah maa asaaba min musiba amul dara luy dal kenn ci lu neex ak lu naqari illa fi kitaabin min qabli an nabra'aha lu dul loo xamante ne borom bi bindoon na koo pare lay dal nit loolu borom bi bind na koo pare du yéen nag du yéen ko juróom. du yéen a ko andi woon génn ci seen coobare waaye ci coobare yàlla wa ma tashaa'una illaa yasha allah rabbul alamin dara leen sopp lu dul mu neex yàlla mii borom mi defi waaw loox yenente waaye saa san la tarabbasu la tarabbasu bihi raybal manuun ngaa laan ñoo bañ demee ba ñàkk pexe ñii nag moom lañ lay jéem a rey waaw <laughs> lañ waxoon suy naa kii Saalih ñoom daal dañ koo war a dem ray ko ah voilà bu ñëwee di laaj ñu ne dama la laaj iblis soxla nañ ko rey li muy waaye gàddaay du noonu ko jaasi ñu loolu dafay yàgg noonu lañ lay naan yonent bi alayhi salaam boo fi jullee te ci kaaba gi ni xam muy ñëw di julli waaw ñuy def ku am dëgg waxal waaw yow bu ëllëgee borom bi yow yow saw jaan wàcc na ko wax la gàllu woon sa loos nga waroon ko wax ëllëg yàlla du laaj ba léegi xew yëwoon nga ko lu tax waxoo woon yow doo am problème boobu kon nag yàlla na aslahana allah wa iyyakum yàlla na borom bi yëwanal ñoom ñépp waaw képp ku nekk ci caaxaan wala réer jàpp ne sax lu baax la yal na la ci borom bi génne waaw wa ma dhalika ala allah bi aziz loolu jafewul yàlla de yal na ko borom bi def kon nag hadis baa ngi noonu eh, wallahu taala alam bii di ñëw ñu gis hadis bi ci tegu muy hadis numéro quatre cent soixante six quatre cent soixante six